wa salaasimia wa an abi burdata rahimahu llahu taala annahu qaal waji'a abu muusa al-ash'ariyu radiya allahu anhu faghushiya alayhi faghushiya alayhi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi fa aqbala at-tasyihu bi ranna falam yastati' an yarudda alayha shay'an falamma afaaqa qaala ana bari'un mimman bari'a minhu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bari'un mina as-saaliqati wal haaliqati wash-shaaqqati muttafaqun alayhi as-saaliqa allati tarfa'u sawtahaa bin-niyaahati wan-nadb wal-haaliqa allati tahliqu ra'sahaa 'inda al-musiibah washaqaha allati tashuqqu thawbaha kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ba léegi ci suñu téere bi di kitaab al-umuur al-manhiyyi anhaa ñu ngi woon ci chapitre trois cent deux baabu tahriim an-niyaahati ala al-mayyit wa latmi al-xaddi wa shaqqi al-jaybi wa natfi ash-sha'ri wa halqihi wa ad-du'aa'i bil-wayli wa ath-thubur walillahi alhamdu wal minna suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon deuxième hadith bi lañ gisoon moo hadith mille six cent cinquante-huit mu ne woon wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliya walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis tay hadith bi ci tegu muy mille six cent cinquante-neuf mu ne waan abi Burda mu ne mu ngi jële ci taalibe sahaaba woo xam ne Abu Burda taabi'i la woon du hmm? muy Abu Burda radiyallahu rahimahullah ibn Abi Musa Abu Musa al-Ash'ari la woon radiyallahu anhu annahu qaala nee na waja'a dafa wopp waja'a feebar na Abu Musa baayu Musa mooy papa noonu <laughs> lañ ko doon dàkkantale <laughs> Abdallah la tuddoon ah al ash'ari te ash'ari yu ne ca yaman radiyallahu anhu fa ghushiya alayhi affaire bi nag mu nekk li ñu naan coma wala euh, période d'inconscience boo xam ne mbir mi day metti ba du man dara mel ni koo xam ne dafa xëm wa ra'suhu te fekk jamono jii boppam fii xajri dañuy wax xajri wax xijri loolu lu siiw la euh, arab euh, al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah li muy sharah xadiis bi mu ngi koy wax voilà waaw am fii hajri imraati huwa bi fathil haa'i wa kasriha lughatan mu ne mooy fii ci xaa bi njëkk da ngay ne ha maska kaw ci suuf mu ne ñaari làkk la xam la ci arab boo ci wax baax na bu fi kenn dégg ku naan fii hajri imraati na oy oy erreur bii mooy lan déet wala ku ne hajri non deful erreur ñaar yëpp mën a nekk kon fii hajri fekk boppam mu ngi ko teg liñ naan moom lañ naan giron mooy nit ki bu toogee ah, jël doomam teg ko ci kawam fi koy teg mooy ci pooc yi noonu ah ko wala ngir wuuf ko voilà yi nag mooy ci pooju soxnaam yi ci la tëddoon voilà ci la tegoon boppam tellement feebar bi daa metti woon mooy noonu nga xam ne waaw waaw jigéen ñu baax ñi lañ koy def bu seen borom kër sonnee lool waaw du ñu néega bàyyi ko rek muy jël boppam bi di naan ko ñegenaaye ngi <laughs> déedéet <laughs> tegal ko ñeganaay dem di doxi seen soxla wala di di di di di di surfe nekk ci téléphone yi déedéet ñoom dañuy nangu dañuy jël seen tànku seen bopp boroom kër lañ mu teg mu teg ko ci seen poot yi waaw léegi loolu lañ naan giron mooy côté yooyu lépp environnement boobu lañ naan giron voilà ci français léegi nag min ahlihi ah du ne daa néeg ci néeg bi si ab kër lañ ne woon mais pas ci néegu soxnaam non mooy boppam ci giron la ko teg mooy foofu ñu la wax foofu la teg bopp bi mais nekkul daa teg bopp ci biir néeg bi mel ni leneen li nekk feneen déedéet fii xajri loolu la imraati min ahlihi muy euh, giron wu soxnaam voilà fa aqbalat ah tasiixu <laughs> waaw ndaw si nag dëgmal mooy du daa jóge nele di ñëw de waaw fa aqbalat tasiixu ndaw si bi mooy gisee loolu mu dëgmal xool xool ko bu baax gis ne mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi en comment mu ngi mbir mi di di di di di di di euh, kii nu mu tudd euh, di di di xëma ko ximmeeku comme noonu lañ ko mën a waxee rek mu yuuxu mu dëgmal rek daal di yuuxu kay waaw wax wax <laughs> léegi nag bi nga xamante ne ci la def loolu di yuuxu ah ah bi ranna waaw fa aqbalat tasiixu bi ranna di yuuxu bi ranna bi ranna mooy lan bi ranna mooy yuuxu yoo xamante ni day ànd ak ay jooy waaw loolu mooy bi ranna yuuxu yoo xamante ne nit kay yuuxu da koo booleek ay jooy yoo xam ne yu mittee mittee mittee mittee mittee la loolu mooy tasixu fa aqbalat tasixu biranna waaw léegi nag bi nga xamante ne noonu la def waaw falam yastati' an yarudda alayha shay'an sayyidina Abu Musa al-Ash'ari mbir mi metti na feebar bi fi ko tollu metti na ba euh, euh, euh, tere ndawam si soxnaam si lool muy def sax manu ko waaw fa lamma afaaqa bi moo xam ne nag ci la jëlaat les forces ximaliku xaala mu ne ko man a ma man a prendre conscience amoon na conscience mais mooy mbir mi daa mettoon ba mënu dara waaw mënu wax mënu koo sax tàllal loxo ne ko li ngay def déedéet mais bi nga xam ne nag ci la phase metti boobu deñ xaala mu ne ko man abu muusa de bari un deñ naa min man ci nga xam ne bari a deñ na minhu ci moom rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna rasulallahi yëgal ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bari'un deñ na min as-saliqa kan mooy as mu ne imam an ci suuf mu ne rahimahullah allati tarfa'u sawtaha bin miyah wa nad mooy ndaw si nga xam ne bu amee musiba kon ku faatule mu yuuxu ca kaw di yëkkati ay kàddoom ci ay yuuxu ak nat bu waay waay sama asamaan ak suuf dem na waay waay bu ma jëm waay mooy yooyu mooy am nat bu di tudd nee lu baaxu waaji <laughs> waaw ki nga xam ne moo ma féete woon ci lépp dem naay dee naa waaye dundu ci lu muy jariñatee <laughs> yooyu mu ne loolu la <laughs> asfaaliqa mu ne yeneen saa sam deñ na ci kooku wal xaaliqa mu ne allati taxliqu rasaha inda al musiba mooy ki nga xam ne day wat di nelu jigéen ki nga xam ne day wat boppam bu amee musiba di jaay ne am na musiba di wane ne daa am musiba waaw mu ne wal washaqa mu ne allati tashuqu sawbaha mooy ki nga xam ne mooy xotti ay yéreem bu amee musiba ñii ñëpp yonent bi saa sam deñ na ci ñoom ki yuuxu di woote woyloog soboo rek ak tamit ne da ngay wax ngëneelu ak baax yi ka génn àddina ne yàqu gaay waaye ki la ki la féete woon dem naay ak ki nga xam ne day wat bopp ba waaw nga gis ne yii mooy lëkkaale tahrimu niyaaxa dugg na baabu tahrimi niyaaxati alal mayiti yuuxu tere guñ ko tere walaat mil xaddi loolu gisoon nañ ko ci xadiis bee ñu génn laysa minna man darabal xuduud wa shaqil jayd indi na ko fii wa shaqat indi woon na ko fële ka wa shaqal juyub léegi nag fii li ci yokk fii mooy wal xaaliqa mooy wa natfi sha'ri wa xalqe wa xalqehe ngoo mooy di wat sa bopp en tant que koo xam ne nee nga daa am musiba ndaw suy wat boppam parce que nee na jëkkëram a génn àddina mu mu watu voilà waaw karaw moom moom mooy karaw gi kay moom kese moo ko moo koy gisati ci man waaw wat leen ma dem gaay ay mbokkam yu jigéen tamit dóor comme dal bu leer naññ waaw mu jël karaw ba suul waaw ne sax nañ ko suulaale jëkkëram ji bu ko defee moom rek moom moom moo am loolu lépp yëfi jaahiliya la ak yëfi gréer wal iyaadu billah <laughs> léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al Buxaari waaye naka noonu al imaam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mooy est ñoom ñu ne li déedéel al imaamu Ahmadu hmm? al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi solo woon na ko lu jiiti ji seen waaye nag noonu seen mbokku taalibe al imaam Abu Daawuda hmm? waaw ak an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja ñi ñoo ko solo imaam at-Tirmidhi rahimahullah mooy ki nga xam ne moo indiwoon hadis bi waaw ah. <laughs> Allahu akbar Allahu akbar léegi après nañ xool xadiisu eh, imaam Abu Daawuda bi bu am solo la eh, léegi nañ jëkke imaam al-Buxaari Abu Abdillah rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabu al-janaa'iz baabu maa yunhaa min al-halqi inda al-musiiba mu ne wa qaala alxakam ibnu muusa mu ne nee na alxakam ibnu muusa hmm? ah. imaam alxaafid nag parce que wax ji mooy ah, lii imaam albuxaari waxul dañ ko nettali te alxakam ibnu muusa est-ce que ta est-ce que sëriñu imaam albuxaari la <laughs> eh? wax ji imaam alxaafid na xajar mu ne waqaala bii am na wa waqa fi riwayati abil waqt mu ne ñëw na ci riwaaya abul waqt rahimahullah boobu dane xaddasanaa dane imaamul buxaari dane xaddasanaa alxakam dane nettali nañu alxakam mu ne imaam alxaam na xajar na wa huwa wahmun loolu def def la fa inna alladina jama'u rijaal albuxaari fi saxiixihi atbaqu ala tarki dikrihi fi shuyuuxihi ndax ñi nga xam ne boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo liggéey ci Sahih Imaamul Bukhari parce que études yu bari la ci boroom xam-xam yi depuis ba ñu ko bindee lañ commencé di ci def yu nga xam Ismaa'ili zaaru mustaxraj façon liggéey la ci ci ci ci ci kii ci ci Sahih Imaamul Bukhari Muslim ak yooyu waaw xeetu yonent bi saa saam dañu ñu di def ay liggéey ci ñaari téere yooyu nga xam ne ñoo gën a wér ginnaaw Alquran ak ci Alquran voilà. mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo dajale góor ñi nekk ci sax imaamul Buxaari yi utal leen di leen tudd di wara ñii ñoo nekk ci sax imaamul Buxaari atbaqu ñoom ñëpp dëppoo nañu que bàyyi tudd alxakam mii boole ko ci sëriñu imaamul Buxaari yi boole wuñ ko ci kon nag fa dal la kon muy tegtal ala anna sawaaba riwaayatul jamaa bi siixati bi siixati taaliq mooy li ëpp ñeneen ñépp li nga xam ne noonu lañ ko solowee mooy xaala la wax te xaala wa xaala loolu tekkiwul nekki naan waqaala du koo dégg loolu taaliq la mooy lii am na fu mu ko jëlee gaa wax ca moo tax mais kanta moom moo ko dégg waxu la lool <laughs> mu ne ta xadis bii nag <coughs> mu ne waqad wasalahu muslim fi saxiix imaam muslim bon dinañ ko gis dinañ ko gis de toute façon soloon na xadis bi rahimahullahu taala moom li nga xamante ne moom alxakam moom sëriñam la moom moom moom te buñ koy gis moom la yo mu ne te imaamu muslim rahimahullahu taala moom daal na koy jokkale saxiixam foofu mu ne moom haddathana waaw moom sëriñu imaamu muslim la moom leer na waaw al-Hakam ibn Muusa waaw ne naka noonu tamit la wa kaza Ibn Hibbaan naka noonu moom dane axbarana Abu Ya'la qaala haddathana al-Hakam dane ki ñu xabaar mooy Abu Ya'la moom mu ne ki leen al-Hakam kon loolu lim la bëgg a wax mooy alxakam bi même bu dee imaamul Buxaari nee na wa qaala alxakam ibnu Muusaa mooy kenn boolewu ko ci sëriñam yi parce que waxul haddasanaa te tekkiwul ne mukk ko ne alxakam ibnu Muusaa mi sëriñam la woon mooy imaamul Buxaari waxam ji am na fu mu ko jëlee jàpp na ne leer na wér na te xam na ne wér na moo tax mu ne wa qaala dogu ci ne moom nee na alxakam de nee na mu nekkoon koo xam ne ku dëgër la voilà. bu dëgër a dëgër waaw wala imam ibn Sa'd ne thiqatun kathirul hadith waaw wa kana rajulan salihan sabtan fil hadith waaw mu ne ku bari woon nettali hadith la te nit lu ku baax ku baaxoon ba pare dëgër ci wàllu hadith voilà kon ku yi kon ku leer la mu ne wa qala al-hakam al-imam al-Bukhari hmm? mu ne alxakam nee na ibnu Muusa muy alxakam ibnu Muusa ibn Abi Zuhayr Shayrazad al-Baghdadi Abu Salih Abu Salih ah, Abu Salih waaw <laughs> ah. ok nee na ku sa Salih la ah waaw hmm? ah. <laughs> muy al-Qantariyu waaw al-Qantariyu an-Nasa'iyu al-asl al-Bazzaz as-Simsar az-Zahidu rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent 32 rahma noonu la comme Serigne Imam Al-Bukhari yi yaa ñu ci bari côté bii lañ génn àddina année deux cent trente yi voilà ñoom euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba ak façon yooyu côté yii nii ah qaala mu ne haddathana Yahya ibn Hamza mu ne ki ñu nettali moom al-Hakam moo Yahya ibn Hamza di Yahya ibn Hamza ibn Waqid al-Hadrami mawla Abu Abdirrahman ash-Shami ad-Dimashqi al-Ghassani al-Himyari as-Saksaki al-Qadi rahimahullah gane àddina cent deux am na ay wuute nag génn àddina cent quatre-vingts yooyu ñoo gën a siiw mais am na ñaar yëpp am na ay wuute rahmatullahi alayhi an Abdirrahman ibn Jabir mu jël ko naan Abdirrahman ibn Jabir ibn Yazid ibn Jabir al-Azdi wash-Shami ad-Dimashqi ad-Darani Abu Utba génn àddina cent cinquante-trois rahimahullahu ta'ala an al-Qasim ibn Mukhaymir haddatha mu nekk yoo xam ne moo al-Qasim ibn Mukhaymira al-Hamdani Abu Urwa al-Kufi al-asl dëkkoon fa la nga xam ne mooy Damas dëkkoon a Damas ak Kufa moom nga xam ne mais Damas la génn àddina génn àddina la cent cent cent pile san pile moom moo ko nettali haddathahu qaala mu ne haddathani nettali na ma Abu Burda man dong Abu Burda ibn Abi Musa di Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari yu turam waxoon la dañ ko dañ cee wute ñi ne Haaris la tuddoon ñi ne Muqayqid Amir la tuddoon ñi ne wane Abu Burda la tuddoon dakkantalam bii noonu la tuddoon wallahu ta'ala alam génn àddina 103 mooy kii noonu siiw ci doomi Seydina Abu Musa rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu an qala haddathana abu burda ibn abi musa radiyallahu anhu qala waja'a abu musa radiyallahu anhu wajan faghushiya alayhi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi falam yastati' an yarudda alayha shay'an falamma afaaqa qaala ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bari'a mina as-saaliqah walxaaliqa washaqa voilà ñii la ko ëndee allahu taala alam léegi yu ñu xool al imaamu abul husayn moom ñaari version la ci di daal di leen dajale moom al imaam abul husayni te moom mu ngi ko di ginnaaw xadiis sayna ibnu mas'ud biñ gisoon bi passé laysa minna man daraba al xudud aw shaqqa al juyub aw daa bi daawal jahiliya noonu la ko imaam Muslim indi après ci kitaabul iimaan baabu tahriimi darbil xuduud wa shaqqil juyuub mu ne haddasanaa al-Hakam ibnu Muusaa al-Qantari voilà kii la imaamul Buxaari sànq ne woon mooy dañuy gis la taaliq la imaamul Buxaari mooy euh, affaire bi am na ku mu ko jëlee mais waxul kan la. waaye oh, wér na fi imam Muslim moom daal dina koy jële ci moom mu ne hadathana imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ne ne dali nañu al-Hakam ibn Musa al-Qantari gis nañ ko na wala hadathana Yahya ibn Hamza mooy même nettali mooy même càllale bi an Abdirrahman ibn Yazid ibn Jabir anna al-Qasim ibn al-Mu'adlam Khuymira haddathahu qala haddathani Abu Burda ibn Abi Musa radiyallahu anil jamii annahu qaala waja'a abu muusaa waj'an faghushiya alayhi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi fasaahat imra'atun min ahlihi falam yastati' an yarudda alayha shay'an falammaa afaaqa qaala ana bari'un mimmaa bari'a minhu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bari'a mina as-saaliqa wal haaliqa wa shaaqa léegi léegi <laughs> fii noonu la ñëwee eh, loolu xoolal xoolal imaam muslim après da ko mooy beneen version bi nga xam ne moom la ci indi moom mu ne haddathana Abd ibn Humayd wa Ishaq ibn Mansur mu ne dañu suñu sëriñ Abd ibn Humayd Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kishiyu eh, rahimahullah gane àddina après les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-neuf rahimahullahu ta'ala wa Ishaq ibn Mansur muy Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj Abu Yaqub al-Marwazi Tamimi le Marwazi an-Naysaburi rahimahullah génn àddina l'an deux cent cinquante et un qaala mu ne ñoom ñaar nee na axbaranaa Ja'far ibn Awn ñu ne ñoom ki leen xabaar mooy Ja'far ibn Awn di Ja'far ibn Awn ibn Ja'far ibn Amr ibn Hurayth al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu taala génn gane àddina cent vingt am na ñu ne cent trente génn àddina deux cent six am na wuute tamit wallahu taala alam qala mu ne akhbarana Abu Umays mu ne ki ñu nett ma Abu Umays di Utba ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Hudhali voilà kii eh, eh, mbokk kii la quoi eh, <laughs> mooy mbokku frère Abu Sayyidina Abu kii Abdallah ibn Mas'ud bi voilà mooy kii dama naan non non kii mooy Abdullah ibn Mas'ud ci boppam moom mooy maamam Utba ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud voilà Abu Umays al-Hudhali al-Mas'udi al-Kufi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko qaala mu ne sami'tu Aba Sakhra en tallali bu gudd la mu ne jëlee na kuñ naan Aba Sakhra di Jami' ibn Shaddad al-Muharibi Abu Sakhra al-Kufi rahimahullah génn àddina 118 am na wuute yu rëy rëy rëy wallahu ta'ala a'lam yadhkuru an Abdirrahman ibn Yazid gis nga sang wa Abi Burda ibn Abi Musa hmm? bii moom kii da koo jële ci xam nga riwaaye bële muy euh, Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir moom dane anna al-Qasim ibn Mukhaymira moo ko nettali moom foofu dane Qasim ibn Mukhaymira moom moo ko nettali waaye fii nag moom dane moom ah, euh, kii nii Aba Sahra dafa jële ci Abdurrahman ibn Yazid ba pare wa Abi Burda ak Abi Burda ibn Abi Musa mi nga xam ne euh, kii al-Qasim ibn Mukhaymira ci moom la ko jële woon Hmm? mu ne dégg la ñoom ñaar qaala ñu abi musa wa aqbalat imraatuhu ummi abdillah tasih bi randa voilà wax na tur bi <laughs> mu ne ah abu musa euh, euh, dafa feebar bi nga xamante umiya abi musa mooy feebar daa metti bam inconscient dafa mel lu wa aqbalat imraatuhu soxnaam si aksi kon ñoo xam ne kon jigéen jooju mooy soxnaam la mooy soxnaam si ummi abdillah nday abdillah tasiixu du yuuxu bi ranna waxoon nañ la mooy yuuxu yoo xamante ne day ànd ak ay jooy voilà moo na imaam eh, eh, kii abu ati al abu an-Nawawi ci al-Minhaj mu ne tasiixu bi ranna huwa bi fathi ra wa tashdidi nun ranna mu ne qaala saahibu al-mataali' mu ne borom al-mataali' de nee na ar-ranna sawtun ma'a al-bukaa fiihi tarji'un kal qalqala wal laqlaqa <laughs> yuqaalu arannat fa hiya murinna wala yuqaalu rannat wa qaala Saabit hmm, fi lhadith laanati ranna wa laanahu wa la'allahu min naqalati lhadithi hada kalaamu saahibi lmataali' voilà waaw <laughs> ah. mu ne kon noonu lañ koy takkaran na mooy ju kii goo xam ne yuuxu goo xam ne kàddu goo xam ne nit ka da koy ànd ak ay jooy di yuuxu ca kaw waaw ñi di répété mbir ma rek di yuuxu voilà léegi kon mu ne moom dinan na fa aqbalat imraatuhu ummi abdillah léegi ni ñëw après buñ paree lii ummi abdillah boobu dëgg-dëgg mooy kan mooy soxnaam la de toute façon tasihu bi anna qaala thumma afaaqa qaala alam ta'lami li nga xam ne ci la ci la moom al imam abu musa al ashari daal di ximmaliku ne ko alam ta'lami ndax xamoo ah wa kaana yuhaddithu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ana bari'un mimman halaq wa salaq wa xaraq voilà fii lii nii noonu la ñëwee voilà ko xanaa xamoo ne di ko wax soxnaam si xanaa xamoo ne mooy mu fàttali ko lam ko doon wax mu ne te nekkoon na doon ko ko wax avant lii fàttaliku liñ la doon wax ne ñi nga xam ne al al al mayitu ah yu'azzabu fi qabri bima niha alayhi wala bu bukaay ahlihi alayhi mooy loolu noonu fàttalekul que ne loolu li gën a dëgër mooy kooku bu dee ne masu xam na ne ay njabootam dañu mel nii te jàngalu leen ko yeewu leen ci waxu leen ci dara waaw imaam Seydina Abu Muusa nag moom def na li ko waroon mooy waxoon na leen ko avant mais ndaw si di ko def après sax bi nga xam ne manu ko ko tere danax boobu mu ngi nekkoon ci coono gu métti manul woon a wax manul woon def sax siin mais bi nga xam ne loolu deñ na phase boobu ci feebar bi da ko wax ne ko mais alam ta'lamu ndax xamuloo mu ne wa kaana te nekkoon na moom Seydina Abu Musa radiyallahu anhu yuhaddithuha doon na ko nettali avant lii anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam kana ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala neew na ana man rasulullah sallallahu alayhi wasallam bari'un deñ naa mi man xalaq képp koo xam ne mu ji day day am musiba di wat bopp ba wa salaq salaqa bi mooy saaliqa mooy di yuuxu benn lañ voilà moo tax yenn riwaay yi au lieu saaliqa bi saad dafa ñëw bi siin voilà toog bi c'est la même chose hein c'est la même chose wa mu ne ba pare mu teg ci waajoojee wa xaraq tekkiwul nag ne il faut moom kenn nag yi def yii yëpp mooy kenn ku ci def yii yëpp bon na moo tax riwaa imaam bi ngénoon bi weesu aw wa xaraq mooy mooy bu amee musiba waaw kon loolu la léegi nañ ñëw imaam abu daawud rahimahullah moom <laughs> ndax kiiwam bi tamit dafa dafa dafa am solo <laughs> waaw léegi mu ne kitaabul janaa'iz baabun fi nawh voilà buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu yuuxu yooyu nga xam ne moom la nit ki di yuuxu bu amee loo xam ne mooy ku mu faatu la la hmm? al imaamu abu daawud as-sijistaani rahimahullahu taala mu ne haddathana usmaan ibn abi shayba mu ne nettanañu sayyidina usmaan muy ibn muhammad ibn ibrahim ibn usmaan di abul hasan al-absi mawla al-kuufi si yowoon ci usmaan ibn abi shayba di grand frère Euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba gane addina cent cinquante six génn addina deux cent trente neuf rahmatullah yaani wala mu ne hadathana seen sëriñ la ñoom noon ñoom imamul Bukhari ñoom imam Muslim wala mu ne hadathana Jarir rahimahu rahmatullah ala al-jami' mu ne nettali nañu Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane addina cent dix génn addina cent quatre-vingt-huit am na wuute an Mansur mu Abdullah mu jëla ko ci Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itab as-Sulami al-Kufi génn àddina 132 am nañu ne 133 wallahu ta'ala a'lam an Ibrahima moo ko jële ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a ibn Duhal muy an-Nakha'i Abu Imran al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina la 46 génn àddina la 96 rahmatullahi alayhi an Yazid ibn Yawsin mu jëla ko ci Yazid ibn Aws hmm? al-Kufi rahimahullahu ta'ala léegi qaala mu ne daxaltu ala abi Musa <laughs> bokkul ak Abdurrahman bële de hmm? ah. waaw Abdurrahman ibn Yazid bële moo doon ibn Qays an-Nakha'i ci riwaaya Imam Muslim bi du kii ah voilà léegi moom kon mu ne damaa daxaltu mu ne man daal damaa man daal dugg naa moom ala euh, abi Musa daal do ala abi Musa wa thaqil mu ne damaa dugg ci abu Musa fikk mu ngi diis lool mooy feebar bi sonal na ko lool radiyallahu anhu fa dhahabat imra'atuhu li tabkiya aw tahumma bihi mu ne soxnaam si daal di commencé bëgg na yuuxu wala amoon na ci yitte ngir def ko de waaw waaw yuuxu waaw pare woon nag moom laan tahumma bihi mooy di taqsidul buka wa tasta'id bihi waajal ngir yuuxu waaw ndax lii nga xam ne moo dal boroom këram bii muy ragal mu génn ci àddina waaw léegi fa qaala laha abu musa nee na si abu musa ne ko ama sami'ti ma qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko yow soxna si yow déggóol wax qaalat balaa soxna si ne ko ah waaw ah xaalat fa sakatat soxna si noppi lii moom day wane ne lii beneen ci même feebar bi la na mais bii bokkul ak bële parce que bee moom yuuxu woon na ba pare Seyna Abu Muusa manu ko ko tere parce que daa ne woon ci coma bi mi daa metti woon lool après bi mu paree nag la ko ne ko yow waxu tere xanaa yëgoo woon na yeneen saa saa waxuñu wala woon na yeneen daa tere mais bii nag daa dem ba yuuxu fekk Seyna Muusa bii moom mooy manoon nag ko tere pourtant doon na ko wax avant mu a ko yow xanaa déggoo li yoneen saa sala wax mu ne ko ah ndox soxna si ne ko balaa ah, kay xaala fa sakata soxna si nag noppi arrêté préparation jooyam defoon wala ma mata abu musa li nga xam ne nag ci la seyna abu musa faatu xaala yazid yazid nee eh, mooy loolu moom mu tra des na sama xel quoi moo affaire boobu loolu lan la lan lan la yoneen wax parce que yi li leen ñoroon mooy waxu yoneen ci bi alayhi salaam te fii seyna abu musa lii moom beneen bés la waaw lii beneen bés la te Yazid bokk ñëw fa wuuteeg bële nga xam ne moom la Abu Burda doon nettali nga xam ne jotoon na yuuxu waaw mooy bul foog ne benn yoon la yuuxu mooy mettit bi léeg-léeg nit ki ban na xam ne sax lii tere nañ ko waaye après bu émotion yi ñëw du maîtriser boppam waaw loolu da ngay gis euh, Ummu Atiyya buy ñëw ci kanam loolu moo dal jigéen ñu bari ñi nga xam ne moom la doon wax naan ñun ña jaayante woon mbooloo jigéen moomee groupe bam àndaloon di jaayante yeneen saa kenn matalu ci ko du juróom waaw <laughs> ñoo maîtriser seen bopp ba leen musiba yu toll noonu doon dal ñu bañ a nekk di yuuxoo ko def yooyu <laughs> léegi kon mooy du ne daa yuuxu benn yoon ñu tere ko beneen yoon mooy waaw mooy xam na ko sax waaye affaire bi léeg-léeg mettit bi day da lay yóbbee la nga xamoon sax nga fàtte ko doo du teew sax sa bopp ba soxla ku ko rappeler fii nag ñu rappeler Seydina Abu Muusa rappeler ko mu noppi nee nag bi Seydina Abu Muusa génnee àddina man Yazid affaire boobu daal lan la yoneen saa sallam waxoon ndax amata ama sami'ti ma qala rasulullah saa sallam ndaw si ne ko bala dina amu Musa ne ko ndax yow xamoo lu yoneen déggoo lu yoneen saa wax ah, xam nga ndaw si <laughs> ndax déggoo lu mu ne ko waaw mu noppi fa sakatat mu ne fa la ma maata Abu Musa nag bi Seydina Abu Musa nag dogee génn àddina bi mu génnee àddina temps yooyu benn bis laqiitul mar'ata ma dajeek soxna soosee muy ummu abdillah di <laughs> moom la <laughs> muy soxnaay sayna abu muusa nee na fa qultu laha nee na ma ne ko waaw maa qawlu abi muusa laki waaw sayna abu muusa keroog bi bi yaatu muy génnaat de liñ la waxoon ne xanaa déggoo yonent saa salaam waaw loolu mu la doon wax moom loolu mu la waxoon ne amaa sami'ti qawla rasulillah saa salaam loolu dinaa bëgg xam soxna si loolu mu la waxoon xanaa déggoo waxu yonent saa salaam summa sakatta ginnaaw li nga noppi te ba la ko waxee nga ne waaw noppi xaalat ndaw si tontu ko ñëw ko yow maa ngi am musiba nga may laaj ay kii ne déedéet <laughs> xam na ne li leen ñor <laughs> li am am na génn naa dina mais njàngale saa salaam quand même dañ koo war a xam <laughs> ndaw si David ne ko waaw qaala mu ne ko non qaala xam nga leen saa salaam lii la qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man halaq wa man salaq wa man xaraq mu ne leen saa salaam dana laysa minna bokkul ci ñun man halaq kuy wat boppam ndax daa musiba waman salak ak kuy yuuxoo mooy salak day am bi siin bi siin ak bi moo yëkkati sa kàddu ca kaw hmm? as-saaliqa as-saaliqa ñaar yooyu yëpp ñaari loola voilà Ibn al yi nag doon wax sal as-salq mooy duur li nga xam ne moom ngay duur li nga xamante ne mooy saxar kanam mais ñëpp dañ ne noono saaliqa mooy ki nga xam ne mooy as-salq fi yëkkati li nga xam ne mooy kàddoom ci ay yuuxu jamono ji nga xamante ne moom la am hmm, euh, musiba di waxaale wax yoo xamante ne yu génn gàm la yu lislaam nanguwul la yu ñu tere voilà mu ne wax wasa waman falaq yoneen saa sam ne bokkul kuy def lool bi yuuxu ca kaw kuy wax wax yu génn gaam yi waman xaraf ak koo xam day xotti ay yéreem kon nag mu ngi noon xadiis bi kon nii la ko ñii al imaam yi solo yi bii dafa am solo moo taxoon ma ne nañ ci boole riwaay al imaam Abu Daawud gis ñeneen ñu ko solo ku dul Abu Burda eh? hadis bi ni euh, nga xam ne bu fa nga xam ne moom la jaar fa nga xam ne moom la jaar léegi lan mooy lëkkaale mag suñu bunt bi bon euh, <laughs> dañ naan la mooy tere te wax nañ la ko sànk yi nga xam ne moom la bunt bi ne xaraamal bu ñu xaraamal yuuxu yi mooy as-saaliqa waaw wal xaaliqa mooy wax wa xalqihi wa natfi sha'ri wa xalqihi wa shaq ak di xotti wooy wa shaq wa shaq al-jayb wa shaq al-jayb waaw latm al-xuduud wa shaqil jayb loolu lépp xaraam bi nga xam ne daa nekk lu xaraam du sax loo xam ne parce que kamet yooyu saa sam gis nañ riwaay imaam Abu Daawuud ak yooyu moo tax imaam Abu Akbi tam ñoom lañ nekk ci Riyaad bi nekk saxiix yi yoneen saa salam dane bari man damaa denc moom te bii passé waxoon nañ ci loolu deñ naa ci képp ku mel nii te yoneen saa salam quand même moo tax Sufyaan doon wax imam Sufyaan rahimahullah bàyyi leen kàddu yi ni mel mu leen fi nekk naan mooy wo dañ na ci koo xam ne moo non bàyyi leen ko ni mu demee waaw jullit boo ne yow lii ngay def yonent bi alay saa salam ci boppam moo ne deñ na ci yow kooku dina seetaat mbir moomu bu baax mais boo fi nekkee daal di koy interpréter ay kii mooy newoo ci yoonam dëgg dëgg ni ci war a nekkee nangam jaay commencé di woyofal biri te même xam nañ ne ña koy def noonu di interpréter jubluwuñ ci waaye di xalaate noonu waaye mooy ñu bari noonu la ñuy xalaate moo tax Sufyaan di wax mooy yonent saa salaam eh, eh, bu ne ana bari'un imam Seydina Abu Muusa man dañ naa mim man bari'a minhu Rasulullah yonent saa salaam ne inna rasul ba pare mu ne inna Rasulullah saa bari'un dañ na min as-saliqa wal xaliqu wal shaq loolu day war lii moom ay bàkkaar yu mag lañ ndax yoneen saa saa moom lu ne man dañ naa ci moom waaw loolu moom man la nekk lu baax <laughs> waaw ndaw si nag ginnaaw lool kon gis nañ lëkkaale bi euh, imaam al-Hafiz na Hajar rahimahullah mu ngi naan xam nga Ummu Abdillah lañ gis fii noonu noonu la tudd imratu Abi Musa imaam an-Nasa'i noonu la ko wëndi ah, Yazid ibn Aws mu jëlee ci umma abdillah comme niñ gis nii ci al imam Abu Dawud rahimahullah ak fee euh, mu ne wali abi Nu'aym fi al-mustaxraj ala Muslim min tariq Ribaay mu ne Abu Nu'aym al-Asbahaani al-Haafiz ci mustaxrajam bi mu imam Muslim moom ci yoonu Ribaay dane ughmi ala abi fa saahat imra'atuhu bintu abi Dawma moom dane imam Abu Muusa dañ ko dafa nekk aw coma en coma ah xëm xëm ci ndax feebar bu metti mu ne après soxnaam si daal yuuxu dudu bint doomi abi dawma di doomi dawma léegi nag imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne fa hasalna ala anna ummi abdillah bint abi dawma kon mooy ummi abdillah ndax ñaar yooyu bu dee wér na moom wér ummi abdillah bi moom leer na kon di doomi abi dawma waaw mu ne wa afaada ibn Shabbah Umar ibn Shabbah fi tarikh al-Basra ndax bi mu timee bind taarixul Medina ak li jëm ci Medina loolu la jëwe bind tamit ci Basra mu ne euh, mu ne anna Safiya bint Dawma moom dane Safiya la tudd di doomi Dawma ah, wa annaha te moom walidatu Abi Burda ibnu Abi Musa mooy yaayu Abu Burda mi doon nettali mbir mi di doomi Seydina Abu Musa mu ne wa anna dhalika waqa'a haythu kana Abu Musa amiran ala al-Basrati min qibali Umar ibn al mu ne tamam mu ngi xew jamono ji nga xam ne moom la Seydina Abu Muusa nekke woon euh, émir mooy gouverneur u Basra ci Seydina Umar mais lii dañuy xam ne soit bu dee bu Seydina Abu Burda bi te ne boobu génnul boobu àddina mais xam nañ ne riwaay imaam Abu Daawud bi moom ci la génn àddina voilà riwaay imaam Abu Daawud bi moom même bu dul même feebar bi loolu moom leer nañu ne bokkul ak parce que jamono yi muy génn àddina nekkatul woon gouverneur u Seydina Umar parce que Seydina Umar Seydina Ousmane nekk fii ba naa kii euh, du waxoon nañ la fi bi gaa yi euh, euh, <laughs> bi bi bi waa Kuufa defee xam ndax moom newoon na Kuufa newoon newoon na Basra nekk Kuufa moom Seydina Abu Muusa bi nga xam ne waa Kuufa ci lañ def benn mutinerie daal di kaas daal di fay jële ki nga xam ne mooy ka fa naa Ousmane tegoon gouverneur ba ne mu fekk dafa demoon dafa demoon dafa jóge dem di dem Medina ci Seydina Ousmane radiyallahu anhu mu dem fekk fa ak ay kilifay waa Euh, Kufa yoo xam ne dañoo ñëwoon Seyna Ousmane di kaas ngir ñu jële ko fi Seyna Ousmane bon jëlewu ko fa quoi euh, nangu leen leen loolu léegi nag ñoom ñu njëkkaat ko dëkk ko ci dëkk ba daal di def benn genre armée quoi ne léegi nañ ko xaar ci buntu dëkk ba armée bi bu ñëwee nañ ko wax mu dëpp bu bañul ñu dóor doqam après <laughs> euh, waa ji bañ defee loolu waa ji di ñëw gouverneur di ñëw Euh, après gaa yi ne gaa yi ne ko doo fi dugg waaw ngir ne ko dellul mu dellu après gaa yi ñëw yi def ci kaw minbar bi benn discours ne ki ma leen gërëmal mu leen di jiite may Abu Musa Seydina Abu Musa ne mukk man yéen euh, kii leen renouveler leen seenum njaayante waaw euh, yeesal leen seenum njaayante ci xalifa bi fi ne muy Seydina Ousmane radiyallahu anhu ba pare may door a nangu li ngeen ne maay nekk seen gouverneur biñ ko waxee Seydina Ousmane bi mu yëgee xabaar bi loolu kontaan loo ko lool mu mu bàyyi fa Seydina Abu Muusa après jamonoy Seydina Ali tamit mu nga fa moo mook Seydina Ali ñoo àndoon ba euh, bi nga xam ne ci la xew-xew Siffin am moom la Seydina Ali euh, délégué woon ngir mu dem wax ak am Amr ibn al-As mi nga xam ne moo jógoon ci côté Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu kon mooy de toute façon bu dee ne jamono jam nekkee émiru Basra la xew-xew bi imaamu Buxaari imaam si solo boobu moom dañuy xam ne boobu génnu ci àddina mais riwaay imaam Abu Daawud bi moom day leer ne mooy moom fa la génn bii moom ci la génn àddina parce que Yaziid ibn Aws moom daa wax lu leer nee na bi nga xam ne ci laa dugg ci moom Abu Muusa mu ngi diis lool soxnaam si nara a yuuxu te waxoon moo tax ma ne la bii ak bële bokkul waaw parce que bële moom yuuxu na manu ko dara manu ko woon a tere alors que bii kii dane daa dem ba yuuxu wallahu tahuma bii fa qaala abu abu musa boobu euh, très conscient wul mu ne ko am radiyallahu ama sami'ti ma qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko déggoo li leen saa sa wax ndaw si ne ko balaa après noppi léegi Seydina Abu Musa génn àddina buy lool day wane ne ñu génn àddina yàngul léegi nee na man nag affaire boobu noonu ma ma ne xaaral ma laqiitul mar'a ba ma dajeeg man Yazid ma dajeeg ndaw si nag ma laaj ko nag ne ko waaw Abu Muusa lim la waxoon noonu ne la yoneen saa salaam yi na après nga noppi mu ne ko li yoneen saa salaam li wax mooy laysa minna man xalaq wa man salaq wa man xaraq voilà kon loolu moom daa leer naa ñi ne loolu la quoi <coughs> voilà te moom euh, ku fële génnaa dina bon looy wute comme niñ la ko waxe woon Seydina Abu Muusa xam nga moom la 42 am nañu ne la 42 hein am ñu ne non la quarante quatre am ñu ne quarante neuf am ñu ne non dem na ba cinquante ñii ne cinquante am ñu ne cinquante am ñu cinquante trois ñii ne Kuufa la génn àddina ñii ne non Makka la génn àddina ah gaa yi am ñu ne Sawiya benn dëkk bu nekk boo xamante ne bu ñu xamoon la en tout cas mooy du Basra Basra moom mooy bu dee lële lim ne émiru Basra la Umar ibn Shabba wax hadis bii nga xam ne moom lañ am ci Riyad bi tam ne saxiixay ni bu wute na hadis Seyna Abu Dawud al imaam as-Sijiziyu as-Sijistaniyu rahmatullahi ala jamii kon mooy mu ne ndaw si kon mooy yaayu Abu Burda mi nga xam ne moo nettali hadis bi wallahu taala a'lam kon li yëpp di wane ne ay musiba la yoo xam ne yeneen saa saam comme ne dañ na ci yow ah am musiba waru tax ngay def loo xam ne yeneen saa ne naan.